kon ñu ngi woon ba léegi ci aayatul wudu wala aayatu tayammum wala daal moom ñu ne aayatul wudu comme que aayatu tayammum moom am na wute même bu dee ne wax nañ la li nga xamante ne nii ci la al imaam Muhammadu bnu Muhammadu bnu Ismaayil al Buxaari rahmatullahi alayhim ne mu jéng jëm ne moom bii la mooy aayatu tayammum laay biy wax ci wàllu tiim waaye noonu comme que day wax ci njàpp it mooy laayatul wudu léegi nag ñu ngi ci doon profito gisaale li nga xamante ne mooy njàppal yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag agsi woon nañ fi nga xamante ne nii dañuy toppaale li nga xam ne moom mooy xadiisu ñoom seydina Usmaana ak seydina Ali ak seydina ki nga xamante ne mooy Abdallah ibn Zayd ibn Aasim radiyallahu taala anhum wa ardaahum ak yeneen yoo xamante ne ñëw na feneen comme bu Laqiit ibn Sabira bi nga xam ne dagg doddu nañ ko feek yeneen ak yeneen walillahi alhamdu wal minna léegi nag agsi woon nañ nag ci masa bopp léegi nag kon ginnaaw gi suñu boroom ginnaaw bi mu waxee raxas xar kanam yi raxas li nga xamante ne mooy loxo yi ba ci conc ya léegi nag mooy mu ne wamsahu bi ko na ngeen masaa seet bopp yi ba ñu ngi jëloon nag ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon jàpp te commencé woon nañ ci njaal benn ba waaw ba ni nga xam ne ci lañu àgg léegi nag ci masa bopp masaa bopp nag loolu mooy nag dangay masaa masa nit ki nan lay masaawe loolu ki nga xamante ne nii Abdallah ibn Zayd ibn Aasim radiyallahu taala anhu daal dinañu kon daal dinañu koy leeral mu ne wa masaxa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar loolu comme ni ne ci saxiixayn mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy jàpp dafa daal di masaa boppam fa aqbala bihima mooy commencé ci ci ci fu kanam fi mooy ci ci naasiya bi ci kanamu ci jëbi noonu ci kaw mooy foofu noonu karaw gi tàmbalee foofu la commencé day jënd ngay ubbi nag sa loxo yi léegi ginnaaw bi nga xam ne mooy laalal nga ko ndox ndax masaa lañ wax masaa waxuñu raxas voilà mooy après yow sa sa sa sa kii bi nu mu tudd mooy ne yow sa sa loxo da koy tooyal voilà bu tooyee bu sa loxo wi tooyee ci ngay commencer nag def lan daal di nag yëkkati daal di def euh, boole sa ubbi sa baaraam yi comme si comme booy ñaan ni ngay xaw a yëkkati sa loxo noonu tàllal ko léegi nag nga daal di leen teg noonu mooy taqale leen mooy sa ñaari loxo yi noonu daal di commencer ubbi leen nag teg sa baaraam sa ñaari baaraam yi nga xam ne mooy eh, yu njëkk yi moom mooy eh, ñoom ngay teg ci sa kanam ah mooy baaraam yi nga xam ne moom mooy ngay sàbbaale ñaar yooyu ñoom ngay boole bi nga boolee yépp ba mu des ñaar léegi nag moom ngay teg ci sa sa kanamu jëbi fi ngay commencer teg jël déegi nag di dem sa ñaari yi nga xamante ne ñooy puus yi yooyu euh, yi nga xamante ne daal mooy yi nga xam ne mooy baaraam yi nga xam ne ñoo jiitu mooy yi ngay jëkk a jot rek bala ngay kii ci sa baab sa baaxa yi ngay sa baale yooyu ngay teg ci côté nopp bi léegi nag nga daal di dem def nii ah, di yéeg di yéeg jóge ci kanamu bopp bi di dem dem ba ci gannaaw ki nga xamante ne ilaa xafaahu mooy ba fa karaw gi yem ci suuf mooy ci doq gi bala ngay agsi foofu la ci doq gi noonu mooy foofu noonu ngay kii léegi nag bi nga bu agsee ba foofu nga delloowaat voilà mooy doq gi nag kenn du ko raxas voilà doq ak baat doo ñëw di raxas loolu ci jàpp voilà boo agsee ba foofu te massa lañ wax nga delloowaat loolu nag benn yoon kese lañ koy def voilà masaa benn yoon la loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër wuteeg li nga xamante ne nii moom la Shafi'i yi rahmatullahi alayhim ñoom yii yëpp dañ ne non yii yëpp bay masaa yii yëpp ñeenti yoon voilà léegi nag boo masaawee noonu sa bopp bi léegi nag ci noonu noonu ngay daldi defaale lan da ngay masaa sa bopp daldi defaale li nga xamante ne nii mooy sa nopp yi masaawaale ko ndax li nga xamante ne nii même bu na xadis yooyu bon dese naa wér ka al udunaani min ras ne li nga xamante ne nii mooy ñaari nopp yi de mooy ci ñaari nopp yi ci bopp lañ bokk waaye loolu li gën dëgër mooy ñoom kenn du leen raxas dañ leen di masaa mooy booy masaawaale ci nga leen di masaawaale ni nga leen di masaawaale nag al imaam euh, abu daawud as-Sijistaani yu rahmatullahi alayhi daal dina koy solo ci Abdallah ibn Amr radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni mu def dafa jël ñaari baaraam yi voilà mooy ñaari baaraamu yi nga xam ne moom ngay sàbbaale moom lay moom la jël dugal ko ci li nga xamante ne mooy ci biir nopp yi wa adxala isba'ayhi sabbahatayni fi udunayhi wa masaha bi ibhamayni mooy moom lay dugal daal koy jaarale fi nga xam ne mooy paxu bakkan yi kii nopp bopp yi mooy yooyu daal def ngir man koo foo fële léegi nag kantaa li nga xamante ne nii mooy baaraamu puus bi voilà ñaar yooyu yu mag yi ñoom nag lay jaarale ci gann mooy bu ci nekk rek mooy da nga leen di dugalandoo en même temps nopp yi bu ci nekk boo masaawee ba àgg ci kii ba delloowaat rek da ngay jël def noonu dugal sa baaraamu yi ngay sàbbaale sa biir nopp daal di koy di ko jaaral nag ci pax yi noonu di ko def ngir mu wër ba laal nopp bi yépp ci biti ci biir léegi nag la ca biti mooy baaraamu dée yi puus yi nga xam ne ñoo nekk ca sa ginnaaw léegi ñoom ngay jël jaare la ko ci kaw wala daal di koy masaawe li des ci kaw nopp bi moom la naan wa masaha bi ibhamayni wala mooy puus yoo yële ala zahir udunay ca la feeñ ca la nekk ca biti ci li nga xamante ne nii mooy noppam yi daal di ko ci raay jaarale ko ci noonu nag boo ko defee it benn yoon kese lañu koy def loolee noonee lañ mooy li nga xamante ne noonu la ñuy masaawe loolu nag mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër kene bopp bi yépp la ñuy masaa kanta shafi'iyyi yi ak wal ñu ne kanta hanafiya ak shafi'iyya yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne comme que suñu boroom dane wamsahu bi ru'usikum ñoom ñu ne baa boobu noonu day tekki ne tab'id yàlla mooy lenn ci ci karaw bopp bi ci bopp bi rek boo ko masaawee mooy ñenn moo tax doy na voilà obligé wul nga masaa bopp bi yëpp comme ni nga xamante ne ñoom noonu la koy waxe léegi nag ñu wute mais léegi nag nag mooy lan ñenn ñi ci shafi'iyya yi rahmatullahi alayhim am nañu ciy dem naan ay ñetti karaw sax moom boo ko masaawee daal dinay doy am ci ma kii nag xanafiya yi rahmatullahi alayhim ñoom ñu ne rubu'ur ra'si mooy boo xaajee bopp bi ñeenti xaaj mooy benn xaaj bi rek boo ko masaa mooy loolu doy na waxuñ la bul def lépp mais dañ ne boo xasee def loolu mooy yow def nga li la waroon leneen li yëpp boo ko defee boo ko deful it kenn du la ne yow nga def sa masaa baaxul lool tamit la wax ji di tekki waaye loolu ginu la dëgër parce que kenn masu la yeneen suñu borom tabaraka wa taala dane ngeen masaa biru usikum mooy seen bopp bi yëpp te loolu li koy wane baa boobu du tabaid ya nekkul loo xam ne danaan par par partitif la mooy lenn ci bopp bi déedéet ndax ndax yonent bi alayhi salaatu ci boppam moo alhamdulillah moo leeral alquran moo leeral lii niñ koy defe te masula bi noonu dëgg la nag masaane ci lenn ci naasiya bi mooy ci karawu karaw karaw bu njëkk bi ba pare wa alal amaama ak li nga xamante ne mooy kaala gi mu soloon waaye loolu day wane ne kenn du yem ci loolu ndax buñ ci doon yem ci loolu rek lay yem lan moo tax kon mu àgg ci kaala gi parce que kaala gi la soloon kon nag loolu li gën a dëgër mooy li nga xam ne mooy mazhabu al imaamu ahmad al imaamu malik al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alayhim ne bopp bi yépp kay la ñuy masaa kon nag mu ngi noonu ci gàttal noonee lay demee benn yoon kese nag dina ci doy moom nopp yi walla wuteeg li nga xam ne moom la al-ulama ash-shafi'iyya rahmatullahi alayhim di wax naan ñett kon nag ginnaaw loolu nag ñu jàll bi ci mujj kon nag mooy li suñu boroom wax léegi nag wa arjulakum léegi nag mooy ngeen raxas seen xar seen tànk yi mooy ngeen raxas ko ilal ka'bayni ba ci ndeyjoor yi léegi nag loolu la loolu nag noo koy defee mooy da ngay commencer li nga xamante ne nii comme li Seydina Usmaan koy ba radiyallahu anhu ni ko seydina Humraan mawla Usmaan daal di nettalee radiyallahu taala anhuma mu ne ginnaaw gi bi masaawee boppam moom seydina Usmaan dane summa ghasala rijlahul yumna dafa raxas tànk bi nga xam ne mooy bu ndejoor bi ndax kaana nabi kaana nabiyu comme ni sayyidatu Aisha radiyallahu taala anha wa ardaaha wa ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de dafa newoon koo xam ne yujibuhu tayammun dafa nekkoon koo xamante ne da ko dafa soppoon lool dëkku ko moon lool mu sopp lool di tàmbalee li nga xamante ne nii mooy ndejoor fii tanauli boo xamante ne ci lay sol dàll wa tarajjulihi ak buy peñawu watu tuhuri ak li nga xam ne mooy ci laabam wa fi kulle ak ci mbiram yépp rek lépp loo xamante ne nii moom mooy de ci doon tàmbalee ndejoor ba mu des yenn yoo xamante ne yooyu moom yu ñu xam la comme boo nee ci wanag weeg yooyu walla kom ni mu ko jàngalee waaye yépp ak surtout watara julihi watu hóore loolu moo tax moom da doon tàmbalee raxas kom li nga xam noonu lañ gisoon ci loxo yi bi muy raxas ci jóge ci baaraam yi ba ci ba ci ba ci conc yi loolu ci ndejoor bi la tàmbale woon naka noonu tànk bi nga xamante ne nii mooy ndejoor lay commencer raxas ko ñetti yoon nag ba ci kambay ni ba ci ndejoor yi raxas ko bu boobaa mooy tànk yooyu li gën a dëgër mooy dañuy xàll baaraam yi walla même bu dee ci Maliki yi rahmatullah alayhim dañ naan bu dee ay baaraam baaraamu tànk yi léeg-léeg day wuteeg baaraamu loxo yi ndax baaraamu loxo yi day fireeku alors que baaraamu tànk yi du fireekoo noonu moo tax mën nañ koo raxas noonu waaye loolu incha allah li gën a dëgër mooy ne dañ koy xàll waaw loolu yëpp am na waaye nañ fexe daal ndox mi di fa jàll walaata loolu noonu mooy loolu nay fexe ndox mi jàll noonu le mu daal di koy xàll comme ni nga xamante ne nii noonee la ko al imaam ibnu Wahb tamit t noonu mel moom déggoon mi naan imaam Maalik biñ ko doon laaj naan xàll mu ne lool kenn du ko def mu daal di koy nettali ab xadis boo xamante ne si imaam Maalik ne ko ah xadis bi baax na de mu ne na mu mujj bu ma déggati ma déggati ñu koy laaj laaj yu mel noonu moom bi doon wax naan kenn du ko def mu ne ah kay léegi dañuy xàll kon baaraam yi mooy li gën a dëgër mooy ne dañ koy xàll walla xàll baaraam yi comme rek li mu waxoon Seydina Laqiit te ñu gisoon ko fan yi ci wa xallil bayna lasaabi' daal di xàll diggante sa li nga xam ne mooy sa baaraam yi te boobu waxul taqaltewul loxo ak baaraamu tànk kon nag bu defee loolu ba pare raxas leen nag ba ci ndejoor yi ñetti yoon bu ndejoor bi après mu def bu càmmoñ bi ñetti yoon mu ngi noonu le léegi nag affaire bi jeex lan moo tax ñu wax li ndax parce que ñoom Seydina Usmaan ak Seydina Ali radiyallahu anhuma ñoom ñépp dañ leen a laaj wan leen ñu nan la yonent mi alayhi salaatu wassalaam doon jàppe ñu daal di koy def moo tax Seydina Usmaan ñu wax la comme niñ waxoon fan yee ne woon bi mu paree dane man daraytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tawadda nahwa wudu xarnu wax wa wudu yi hada man de gis naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jàpp mel ni lu mel ni lu mel ni sama njàpp lii kon daal ci gàttal lii mooy li nga xam ne nii lañuy jàppe loolu la al alquran di wax fii bii di ñëw nag insha allahu taala ñu dugg nag ci wàllu sangu ndax wayin kuntum junuba suñu boroom da cee teg na wayin kuntum junuba bu ngeen nekkee ñoo xamante ne da ngeen a am janaaba fattaharu na ngeen laab lu laab gu jéggi dayo mooy ngeen sangu wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in